kon ñu ñëwaat wi nga xam ne moom la ñuy woon ci suuratu saafaat ñu ngi woon ci laaya yi nga xamante ne nii fi la boroom bi tabaaraka wa taala doon wax ci nattub seydinaa ibrahim boobu bali nga xam ne ca la ko ñoñam yu dugaloon ca safara sa mu daldi koy muccal moom borom bi tabaaraka wa taala waaye mu dem gàddaa yi daldi dem bi nga xam ne fa la dem ba nga xam ne ci la doon ñaan borom bi mu defal ko koo xamante ne nii doom joo xam ne ci saalixiina yi bokk mu naan rabbi habli min as-saalixiin yal nag ma may doom joo xamante ne nii day bokk ci way sell ñi ak ñooñu ba nga xam ne ci la am doom borom bi digal ko mu daal di koy rendi ak li nga xam ne loolu mu gisoon ko ci gént ñëw wax ko doom ji ba bu doom ji dëgëree manoon a doxi soxlaa ak yépp mu wax ko ko mu ne ko yaa abati mu ne ko eh yow sama baay booy defal li nga xam ne moom lañ la digal ñu ma fekk ma nekk koo xam ne mu ndeem soom na borom bi tabaaraka wa laa ci way muñ yi léegi loolu ba mu demee ba ni mu koy waaja a faate ba boroom bi daal di koy indil am kuy remplacer ko woo ko na ko yow Seydina Ibrahim gan qad saddaqta ruya naka noonu rek dëggal nga gént ga nga gisoon muy wax yu bu tukkee ci man naka nii rek laay faye way rafetal ñi ginnaaw gi loolu lépp nag mooy nag mu ne ginnaaw gi ma daal di koy bégal bi Ishaq nabiyyan Seydina Ishaq nabiyyan min as-salihin boole ko ci way ñi nga way ñu baax ñi léegi nag foofu nag mooy wax ji daa am benn masala ba ni yooyu jeexee fa la ñu yemoon ba fi nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala doon wax wa barakna alayhi wa ala ishaaq ñu barkeel ci kawam seydina ibrahima ak doomam jooju di seydina ishaaq wa min durriyatihima am na nag ci ñi nga xam ne ñooy seen séti muhsinun koo xam ne aji rafetal la wa zalimun li nafsi ak koo xam ne aji tooñaakoonu boppam la mu biinum bu leer léegi nag mu amoon laaj bu rëy fii waaw ana nag kan la suñu Seydina Ibrahim kan ci doomam yi muy Seydina Ismaïl wala Seydina ki nga xamante ne nii mooy Seydina Ishaq waa kan la ci doon faat kan la ci bëggoon a faat noonu le léegi nag loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ndax dafa am ay wuute yoo xam ne dañu ne jële nañ ko ci Seydina Omar ibn al-Khattab mooy wax bu njëkk bi laa lay wax nii dama lay tuddal ñu ko wax ñi nga xam ne ñoom lañ ko askanele ci moom même ñenn ñi bu dee wérul ci ñoom mais ñoom loolu la ñu wax ku mel ni Seydina Omar ibn al-Khattab ak Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydina ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhum ak Seydina Jaabir ibn Abdillah waaye naka noonu it mbir la moo xamante ne dañ koy nettali jële ko ci mawlaana ibnu Mas'ud moom moom wér na ba ci moom mu wax loolu ak ki nga xamante ne nii mooy mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma waaye ak baayam sax al-Abbaas ibn Abdul Muttalib jële nañ ko ci moom même bu dee waaye yooyu nag dese naa wér bi jële ci Seydina Abdul Abdul al-Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu bi jóge Seydina Ali tamit boobu dese naa wér ak Seydina Omar loolu yi am na wax waaye daal ci gàttal ñii la ñuy tudd ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne loolu lañu wax ne wax bu njëkk bi la ñu wax te bokk na ñooñu dañu ne mooy kan Seydina Ishaq la moom la yoneen moom la Seydina Ibrahim naroon a rendi moom la naroon a rendi te loolu ku mel ni al imaam al at-Tabari imaamul mufassirin nga xam ne mooy imaamu mufass tafsirkat yi moom loolu la tànn bi mu ëndee wax yi yëpp dafa tànn ne Seydina Ishaq la naka noonu ci borom tafsir yu mag yi ku mel ni al imaam al-Qurtubi Abu Abdillah borom tafsir bu bu siiw bi muy al jaami'u al ahkaamil Qur'aan moom it dafa jàpp ne da ne mooy Seydina Ishaq la loolu mooy wax boobu ñoom nag fi ñu ko teg bokk na ci liñ ko teg mooy dañu ne Seydina Ishaq la ndax ba muy ñaan di wax boo gisee saar yi aaya bi yépp Ishaq la fi tudd comme que da doon ñaan ne borom bi may ma doom mu ne hëb lii may ma doom joo xamante ne nii min as-salihin rabbi hab lii min as-salihin may ma doom joo xam ne ci ñu baax ñi la bokk mu ne wa basharnahu bi Ishaq nabiyya mina saalihiin ca ba muy jeexal sa laaya yooyu ba mu koy waaye jeexal ne ma bégal ko ci Isxaaq mu nekk nabiyyan alayhi salaam mina saalihiin bokk ci ñu baax ñi loolu benn la am yeneen yoo xamante ne te ci kambul axbaar tamit ci moom moo tax it am na sax ku ñuy nettali bu naan Seydina Abu Hurayra moom ci kambul axbaar la ko dégg ci kambul axbaar ne ko Isxaaq la moom it ñu ko ciy boole ne bokk na ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xam ne dañ ne Seydina Isxaaq la loolu ñoom loolu lañ wax lu raw wax am na ay xadiis yu sukkandikoo waaye xadiis yooyu dëgërul waaye dañ ne moom la ndax aay lool la wane te tamit ñuy sukkandikoo dégg gis naa ko mel na imaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi te mu ne wax ji mooy ñaari boroom ñaari téere yu jëkk yi di yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy chrétiens yi mooy ci tawraat ak injiil ñoom loolu lañu ñu dëppoo ne Isxaaq la léegi moom loolu la wax ba pare am na nag benn wax boo xam ne fii dinaa ko préciser gisuma kenn ku ko wax ku dul imaam al-Qurtubi def def la bu rëy la ndax loolu moom kese laa dégg mu wax loolu moom al imaam al qurtubi abu abdillah ne seydinaa ishaq liy wane ne mooy dëgg mooy ne seydinaa ishaq moo magoon seydinaa ismaayil loolu moom moom kese ko wax waaw ci moom kese book man ci sama gis li ma gëstu ci moom kese laa ko déggee ndax loolu benn la ndax même même yahuud yeek juif yi tawraat ak injiil ñoom dañ ne seydinaa isma dañ ne seydinaa Ismaïl moo mag te loolu moom la boroom xam-xam yépp di wax kene Seydina Ismaïl moo mag moom mooy ki nga xam ne moom la Seydina Ismaïl njëkk a am te loolu mooy nettal yu bari yenn yi wérul yenn yi wér na yuy wane ne moom moo njëkk juddu bi nga xam ne ci la juddu parce que Sayyidatu Saara nekkoon soxnaay su njëkk Sayyidatu Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam moom dafa nekkoon koo xam ne amul woon doom ba ñu demee Égypte mook Seydina Ibrahim jaaroon fa ba buur ba doon ko jiima sàkku ci la ko mayaale woon benn mel ni yow waroo di liggéey dama lay may koo xam ne ab jaam la boo xam ne moo lay liggéeyal may ko haajar muy soxna soosu nga xamante ne nii moom la ko mayoon moom mu jël soxna soos may ko Seydina Ibrahim Seydina Ibrahim biñ delloo alayhi salaam fële ca Sham moom ci la am doom joo xam ne mu ngi tuddoon Ismaïl léegi nag ba mu amee doom loolu juróon na benn fiiraange ci Sayyidatu Saara ba moo tax moom Seydina Ismaïl Seydina Ibrahim alayhi salaam ba mu gisee loolu moom amul doom mooy ki fi njëkkoon te moom kii jaamam la bu mu ko mayoon moom jaam day am doom moom amul doom loolu andi woonu fiiraange boo xam ne te lii may nettali wér na mu ngi ci téere yi yoo xamante ni yu wér la léegi nag bi nga xamante ne nii am na lool am na léegi Seydina Ismaïl te imaam Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu nettali ko nettali bi commencé ko ci saxi imaamul Buxaari ci nettali bi muy wax naan ci nettali euh, ahadisul anbiya nettali li yonent yi alayhimu salaatu wassalaam xadiis bu gudd foo xamante ne nii foofu Seydina Mawlaana Ibn Abbaas mu ngi ko nettali foofu ci saxiixu al imaam Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari yu rahmatullah alayhi keneen ki njëkkoon a takk benn mooy yooyu ñuy takk ndigg yeeg yooyu di daw mooy sayyidatu Saara te li taxoon mooy non eh, Hajar bi nga xam ne ci la jóge fële Seydina Ibrahim indi ko Makka nag ak doom ji indi ko foofu ndax boroom bi moo ne ko ngir lijjanti li xew fii mu ne ko yóbbu ko fële demal nga gàddaay ak moom wan ko Makka ne ko demal foofu mu dem kenn nekku fa woon benn àll la boo xam ne bu ndànd mooy ay ay dara dara newu ko fa bàyyee bay dem sayyidatu Saaram histoire bu siiw la ak sayyidatu Hajar laa bëgg wax alayhi salaam mu ne ko waa dañuy bàyyi fii Seydina Ibrahim waxul dara après mu koy laaj mu ne ko kan borom bee la wax nga bàyyi ñu fi mu ne ko waaw mu ne kon moom du ñu sànk lu du ñu andi ba fii ba pare doya dal ñu léegi nag mu dem bi mu demee kon kooku leer na ne kooku moo njëkk a judd après le Sayyidatu Seydina Ishaq judd moo tax loolu moom def def léegu rëy rëy rëy la ci al imam al al Qurtubi rahmatullah alayhi léegi kon buñ jàllee ci lool mooy gis nañ kon ñi nga xam ne ñoom la ñuy nettali même bu dee ñenn ñi Seydina Ali dañ ne dañ koo nettali ci moom am ñu ne mukk loolu wérul ci moom Mawlaana Ibn Abbaas ñaari nettali lañ jële ci moom benn bi dane Seydina Ismaayil la te loolu moom la ñuy gis insha allahu taala ci jataay bii di ñëw wala balañ ko nañ ko jeexal léegi mooy wax ñan ñoo ko wax après ñu ñëw ci jataay bii di ñëw ñan ñoom ku nekk kon ñii wax nañ la ci gàttal ñoom fi ñu ko teg léegi nag ñu ñëw ci ñi nga xamante ne nii mooy ñi wax beneen wax bi ñoo ñu ne mbir mi du déedéet waaye yow loolu kan waaye yow loo kooku di Seydina kii nga naan la Ismaïl la Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam moom mooy nga xamante ne nii moom lañ doon waaj a faat moom la Seydina Ismaïl ba moom la Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bëggoon a faat léegi nag ñu ne leen ñoo ñan la ñu ne loolu jëlee nañ ko ci ki nga xamante ne nii mooy Mawlaana mooy ibnu abbas radiyallahu taala anhu wa arda loolu moom ñu ne lii moom leer na këne jële nañ ko ci moom ci loo xamante ne nii riwaay la boo xam ne bu wér ñooñu kon mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne yàlla imaam ibnu jarir da koo soloo ci moom mu mooy ci xadis boo xam ne ci ata ibnu abi rabax la jaar rahmatullah alayhi mu ne mawlaana ibnu abbaas dane ki nga xam ne moom lañ naroon a faat kooku mooy seydina ismail mu ne yahuud yi nag nee nañ isxaq la wa kadabatil yahuud yahuud yi wax nañu la amul léegi loolu benn wax la am xam ne ñi wax lii ne loolu Seydina bu Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu taala anhu ta moom itam jëlee nañ ko ci moom mu ne Seydina Ismaayil la naka noonu jële nañ ko ci ki nga xamante ne nii mooy al-Hasan ibn Yasaar al-Basri daal imaam ibn al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi naka noonu moom la ko mel ni Muhammad ibn Ka'b al-Quradi radiyallahu taala anhu wa rahimahu daal di wax waaye naka noonu jëlee nañ ko ci ku nga mel ni Seydina kon waxoon nañ la Seydina Umar Xattaab waxoon nañ lele ñu ne am ñu ne mukk Seydina Omar waxul loolu lii waxu Kaabul axbaar la niñ la waxoon fan yële moom moo ko doon wax saxaaba yu bari doon ko dégg ci moom daal di koy nangoo ci moom noonu le waaye dañ koo seetlu lool ñu ne ta loolu moom la amirul mu'minin Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu muy cinquième xalifa bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moomu muy xalifatu rashid comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee moom dana Ismaa'il la tamit alayhi dana Ismaa'il la la alayhi salaatu kon nag mbir mi loolu la te al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhim moom bi nga xam ne ci la koy nettali même bu dee imaam al-Qurtubi da ne mbooleem saxaaba yi ñëpp ci ñoom mu ne setan yi ci saxaaba yi ñoo xam ne jëlee nañ ko ci ñoom ñu ne Seydina Isxaaq la am nii nag al imaam Ibnul euh, Qayyim ci Azzaad ci Zaadul Ma'aad fii hadi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam dane loolu noon moom du dëgg dane wa dane dane wax jooju taxawul wax ji nga xam ne moo nekk mooy ne lii mooy ne Seydina Ismaayil la te moom dane loolu moom lañ jële ci nga xamante ne kenn ci jullit ñi daldi wu ci euh, euh, kii ñu ëpp ci saxaaba yi dane ñoom dañ ne kañ la dañ ne isa seydina ismail la wallahu taala alam léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala dinañu gën a ñëw ci li nga xamante ne nii mooy nag léegi lan la ñuy teqalee wax yi bu soobee borom bi tabaraka wa taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi